bismillaahi rahmaani rahim ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom fukk ak juróom sëriñ tuubaa xaadala wallaahu maxtaara lahoo nee na bi salallaahu taala alayhi wa sallam ni ko deel yar sa àndandoo yi ci hitte te bu leen yar ci njàngum kese hitte mooy pëstéef buy tax li yàlla tere nga seexlu ko lool li muy digle nga bëgg ko lool hitte jooju nag kuy jàng xasidaam yi da nga ko yëg lool bu wér walaaw alam ñooy ci nettali téeméer bi ak juróom fukk ak juróom benn sëriñ tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na mujjug tuuba till yay nekk ca mbedd ya sama gët yaa ngi ni ci jàkk till aw rab lay doon gët nag mooy ay bët xëy na muy junj ñiy yàq di leen nuroole ak ay till ndax lu mel noonu gis naa ko ci mbindam gis naa mu naan li ëpp ci nit ñi dañoo mel ni till yu sol ay yére zi aabun fi siyaabin lii nag ko ko gis war ngaa xam ni sëriñ bi day xam li ñëw lépp wala alam ñoo ci netteb téeméer bi ak juróom fukk ak juróom ñaar sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw daana bind aw këyit di ko teg foo xam ni waa juróom dana ko gis di ko wax naan bàyyil buur yii seen tëdd ngay àdduna ji lépp torox toroxtaa ngay ëllëg lay doon sëriñ Mor Anta Sali radiyallahu boo gisee mu daan ànd ak Lat Joor bëggoon a rawale boppam njabootam moo ko waral ndax booba buur yi dañu daan lu bari sëriñ bi boo ko gisee mu koy wax li daa rëgalul kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala wala alam ñoo ci nettee ak juróom fukk ak juróom ñett sëriñ Mbàkke sa radiyallahu taala mas naa bind kaamil bu mu sonn lool nga xam ni tàggoowul ak am njàpp benn yoon ci weeru koor ba mu ko joxee Serigne Touba xaadalawoo laaw maxtaar lawoo mu ni ko taxawal ma laajal la saa borom kaamil bi lu muy tolloon njëg daal di koy teg ci dënnam ba mu yàgg mu ni ko saa borom nee na sa kaamil bii ak njëgam mi ngi tolloog liggéeyal ma seen saa ci nettali bi ak yeneen ci ngay xam ni liggéeyal Serigne Touba xaadalawo law maxtaar lawoo daa bokk ci jegle yàlla yi subhaanahu wa taala doonul lu malaaka yi mën a bind lu soob yàlla la moo tax li gën ci am murit lu muy def di ci fas liggéeyal sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo nee na ci maam Ceerno radiyallahu anhu li ñuy gis ci moom li muy rëy rëy woggu ndeyam waa woggu mooy woggu dugub na lu ko maam woggu ndeyam waa rek muy maanaam la ñuy fay ndeyam lañ fayoon waajuram bu jigéen day xam la ni daa am lu ko waajuram maam ceenu radiallahu taala mu defaloon moom sëriñ bi ba tax sunu borom subhanahu wa taala faye maam ceenu lii ñuy gis ci moom ci loolu ngay gën a xam ni lu baax jarul di xeeb lu mu tuuti tuuti ndax gis na ni lii bëriwul ndax gis nga ni lii bëriwul ak li mu ci am wala ahlam ñu ne ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk sëriñ moor binta am na bi sëriñ Tuubaa xaadaloo lahu maxtaaraloo di leen wutloo ay xeer ca gànnaar mu indi say wu rëy wu yéem ñépp ñu wax ko sëriñ bi mu doxal mu doxal boppam ba agsi ca say wax woolu ko laaj ko loo bëgg ci sa liggéey bi mu ni ko nga defal ma sama làmmiñ bu mu bu mu tàggoo tàggooteeg laa ilaha illallah sëriñ bi ni ko defal nañu la ko sa yéene yu ñaaw yépp soppil nañu la ko aw yiw sa yéene yu ñaaw yépp soppil nañu ko aw yiw day sëriñ bi boo ko defalee dara li mu lay laaj mooy loo bëgg li ko waral mooy nit li mu bëgg rek moo mën a dalal am xelam moo mën a seral ab xolam taaliba bii nag li tax mu ñaan li xëy na lu ko sëriñ bi dimbalee la ndax laa ilaha illallahu mooy baat bi gën màgg ci baat yi ku koy taxoo itam seytaane dalay sori lool wala alam ñu ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak benn sëriñ moor bint mas nay dem gànnaar ànd ak ku ñuy wax sëriñ abdu ndooy radiyallahu anhuma di seeti Serigne Touba xaadalawoo laaw maxtaalalawoo ñu romb ay naar yuy lakk ak ndawal ñu dog ca ndawal ga may ko mu fas ko ci gaala kaalaam takk ko ci ndiggam mu fas ko ci kaalaam takk ko ci ndiggam ba mu agsee muy waxtu timis ñu ànd ak sëriñ bi julli ba ñu noppee ba ñu dalul ba ñu dalal leen mu dem bëgg lakk ndawal ga cib taal mu bëgg lakk ndawal ga cib taal waaye mënta fexe ba mu ñor mu wàcc ko ca taal ba mu fanaan waaye bu bët setee mu mel ni lu mësta jaar ci ab taal ba mu ko waxee sëriñ Abdu Ndooy mi mu àndaloon mu ni ko bu ñu sëriñ bi woowee ñu laaj ko ko nes ki sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo woo leen ñu ñëw nuyoo joxe seen hàddiya sëriñ Abdu Ndooy laaj ko ko sëriñ bi laajaat nu mu demee ñu nettaliwaat ko ko mu ni ànd gi nga ànd ak moom ànd ci julli gi moo tax mu ne su koo lakk lii day xam ne ni sëriñ bi ku ànd ak moom julli du lakk am na yoo xam ne nag sëriñ bi daanaka du ko mën a jékki jekki di ko leeral ci boppam du du mën a jekki-jekki di ko leeral ci boppam su ko defee yu mel nii moo koy leeral bu luy amee nag ci saahir war nañoo xam ni bi ko yàlla may yi ko yàlla may kenn xamul ni mu toll yi ko yàlla may kenn xamul ni mu toll yal na yàlla dimbulee ci topp ci ginnaaw di ko liggéeyal na mu bëgge ci ñun wala ñu ñu ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñaar Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo nee na li ëppoon ci samay istikkar ba may tollu jeewal mooy inna waliyallahu alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihiin kon mel na ni sëriñ bi bërëb bu nekk ak xeeti sikkar ya ko boroomam di xiirtal mu koy sikkar fii di jeewal mel na ni aaya bii mu doon sikkar dëppoo naag bërëb bi lool ak jamono ji ndax ñépp maase nañu bàyyi ko moom képp ànd xalaatul dara lu dul yàlla subhaanahu wa taala amul yittem amul yitam lenn lu mu jàpp ci saahir ñu koy gis lu dul téerab alxuraan ak mbindam wala alam ñoo ci ne tey téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñett Sëriñ la xaadalahoo law maxtaarlahoo nee na fas ma waroon ba may jóge kokki jëm Luga xawnullaahi la tudd da doon raw sax fas yi ñi may jël si ba ñu mujj naa ma defal ndànk te yërëm sa bopp yërëm ñu ma ni leen ñëw leen koo xam ne dañu ko yónni mu yeex su ko defee ñu wedam sëriñ bi farlu gi daa jéggi dayo lool foo ko fekk ndigalul sunu borom subhaanahu wa taala rekk lay xaar bu ko xasee jot nag jeex na bala moo am jàmm da koy matal door a toog di xaar leneen loolu itam li ko waral dañoo gën a xam yàlla ñun ñëpp gën ñu koo jige wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñeent Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaaralawoo mas naa génne xasida gu ñu tënki xasbuna laa wa nima wakiil mu tàmbalee amitu man yaxsimu nii min ad-darar min kulli sheytaanin wa jinnin wa bashar wax ni xasida gii laa defoon kaaraange ci ngoonu ajjuma ba ma waree xëy gaawu ànd ak tubaab yi ginnaaw bi ma yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi digal ma ma dem ni ma buur ragal lor xasida gu ne am na lu ko tax a jug xasida gii nag ni sëriñ bi waxe da nga ci xame ni xasida kaaraange la ba tey loolu mu wax dañoo ñu leeral bu baax ni ab jaam waxtu wu nekk daa war di sabablu lu muy bëgg moo xam ak lu mu ak ak mucc la wala la neen moo xam ak mucc la wala la loolu li muy bëgg daal da ko war di fas moo xam ak mucc la wala la neen ñu ñëw ci nettali téeméer ak juróom benn fukk ak juróom Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaaralawoo nee na dog donc mooy aw wérdu wérdu bu imaamu Saasaliyu wérdu bi imaamu Saasaliyu def radiyallahu taala anhu ñu koy wax dogub géej muy xisbul baxari mësuma koo bàyyi diiru li may nekk ci géej gi benn fan ba tey loolu dañuy xamal xittewoo gim xittewoo lépp luy musle ak sabablu gi muy sabablu lépp lu koy musal fi mu ne ku la gën a mën a moytu moo lay gën a mën a mucc ci dogalub yàlla subhaanahu wa taala wala alam ñu ne ci neteeb téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn am na ku mas a faatu ñu di ko sang ñu di ko sang daal di yónnee yëgal ko sëriñ Tuuba xaada lahu laaw maxtaar lahu mu yëkkati tànku mbubbam fa xas ca suuf jox ndaw la ni ko boo demee na nga fexe ba mu dugg ca biir ba ba ñu ba mu demee def ba mu demee def ca ndox tijji gimiñ ga sol ko ko ab diir mu nooyi daal di jug siiw na loolu mooy dekkat yàlla rekk moo ko man sëriñ bi nag du def lenn lu ko boroomam def loo wut lépp lu muy def wala mu koy wax boroomam moo ko sant mu koy def gis nga ne asraayil alayhi salaam rocci gi muy rocci ruux yi yépp sunu boroom subhaanahu wa taala moo ko ko digal waaye kon du ko man naka noonu Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo delloo gi muy delloo ruux ci jëmm sunu boroom subhaanahu wa taala moo ko koy sant waaye kon du ko jéem ndox bëgg-bëggub yàlla képp subhaanahu wa taala mooy li mu bëgg hawaanam taxaalil xaqi wal aqu diinuna bi ixdaami di rushdin ada kulla murshidi képp kuy sikk dara nag lu bàyyi koo ci sëriñ bi ci sa xol moo xam danga nga naan lii la ko moo xam da naan nii la ko waroon a defe wala ne sa jullit day daal di manqué te man na laa jural tàbbi sawara barra anil baaxi min al amraadi wa kabba man ankara man ankara bi i'tiraadi Sëriñ Tuubaa xaada law laaw maxtaara lahu ñi ngi ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom ñaar Sëriñ Tuubaa xaada lahu laaw maxtaara lahu nee na bis bu ñu àggee ba sama kër gi ñu sàkket ko sàkketi weñ am yoon wu ñuul kukk jaar fii ci sama dëkk bi sama xasida yi di wax ci jaww ji bu boobaa mbindeef yi ñu leen xaaj ñetti xaaj benn bi sama boroom dana ko sama boroom dana ma ko féeteleel sama boroom dama leen dama koy féeteleel ba ca des dana ko bàyyeek tubaab bi te mooy seytaane ba ca des mu bàyyi ko fi muy nuru dara te du dara xasida yi wax ci jaww ji xëy na mooy rajo yi ak télévision yi wala alam sëriñ bi bu ñu xoolee xaaj yi mu wax mooy ab murid saadex ak ab saay-saay bu bëggul dara ci lu baax ak ab naafiq boo xam ni li muy wane ci saahir lépp bëgg àdduna moo koy waral fi mu ne nag bu ñu xoolee ñiy tuddoo sëriñ Tuubaa xaadalawoo la muxtaar lawoo ñëpp dugg nañu ci xaaj yi yàlla nañu yàlla dolli dimbale ci topp ndigali sëriñ bi ak bàyyi ay tereem te sor ak tubaab bi ndax daana ko moytuloo mu yi lu bari wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett sëriñ Tuubaa xaadalaw law mas na wax ma jaxate xilmul xuróof rek amul solo mooy xam xam xaraf yi rek mu ni ko ma yaakaaroon ni lu baax la sëriñ bi ni ko nit mën naa am xilmul uruuf te xolam mbooleem ayib nekk ci maarifatullaahi rekk am solo ndax njariñul xam xaraf yi mooy xam yàlla subhaanahu wa taala ci misaal ku xam yàlla du jéem mooy yàlla ku jàng nag bis bu set ngay gis muy jëf tere yi wala alam mhm.